a bi nekk suuratul maa'ida al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina muy ah mi nga xam ne seydna omar radiyallahu anhu ci la ko kambul axbaar kambul wax ne ko aayatun fi kitaabillahi law alayna ma'shar al-yahuudi nazalat lattaxadnaahu iida waaw ne aaya am na aay boo xam ne de ci téereeb yàlla bi yow amirul mu'miniin wàcc ci alquraan ay bu wàccoon ci ñun mbooloom yahuud yi de ko noonte kon dinañ jàppe bés boobu mu wàcc dinañ ko jàppe feet mu ne ko ban aaya mu ne ko al yawma akmaltu diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina seydna omar radiyallahu anhu ne ko ne inni la a'lamu ayna ah, mata unzilat wa ayna wa ayna ak furo yonent bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon xiina unzilat mu ne ko unzilat yawma arafa yawmul <coughs> arafa ah subhaanahu wa ta'aala wàcc ah, loolu nag oo ah, waxoon nañ la ne mooy aaya boobu ci la wàccoon te bokk na boo fàttale ko bi ñuy gis introduction bi ah, li ñuy ubbee eh, que que eh, ñu ngi aju aju yonent mi alayhi salaatu salaam mooy xajjatul balaa xajjatul islaam xajjatul eh, xajjatul balaa xajjatul islaam xajjatul tamaami wala xajjatul kamaali wa tamaam mooy lii aay bii wa noonu loolu la al imaam al Qastallaani doon wax rahmatullah naa da bokk na ci liñ koy woowee xajjatul kamaali wa tamaam ndax lan aay bii bi moo ci ci la wàcc waaw mooy al akmaltu lakum diinakum ci lañu matale seen diine waaw parce que ponk l'islam yi jeexawul woon ponk l'islam yi ci at mii la jeex fii ci makkatal mukarrama gi mu tàmbalee woon fi la ko borom bi tëjaati allahu akbar <laughs> inna uh, na duniyaa qadista daarat ka hayatihi yawma xuliqa samaawaati wal ard mooy xoolal kii xam nga fii la wahyu bi commencé woon makkatal mukarrama fii la seydinaa jibril njëkk indil yonent bi alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam wahyu bi ci la ko doon digal yaa ayyuhal muzammil ah qumil layla illa qalila nisfahu amin qus minhu qalila julli fii ponk bi gën rëy ci diine ji muy as-salaa fii la ko indi woon màgg waaw mais matul woon fii nii wéetal yàlla fii lañ ko wàcce waaw fii iqra bismi rabbikal ladhi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insaana maa lam ya'lam fii la ko borom bi wàcce woon noo ajal ajal fii la ko wàcce woon kalimatu tawxiid kalimatu laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah wéetal yàlla shahaada an la shahaadatayn laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaamu salaa taxawal julli fii la ko wàcce woon nag waaw waaye it bi yeneen yi di ñëw zakat siyaam yooyu yépp bi ci mujj muy alxaj fii la ko tëjaate mag waaw mu mel ni benn wërngël la fii la tàmbalee woon point bi c'était ça partait de la Mecque et ça revient de la Mecque à Mecque Allah xadista daara mbir mi wër loolu nag mooy ponk l'islam yi matal naa leen ko <coughs> yow ma tey ak maltu parce que yonent ma lay saa ci la leerale ajj ci la leerale dernière ponk bu taxawoon bi bu bu desoon muy muy alxaj waaw leeral na shahaadataani julli koor zaka loolu lépp leeral na mu des wa xajjul bayt muy aj mu leeral ko nii ne leen al yawma akmaltu lakum diinakum ci laa matale seen diine waaw tey laa matal seen diine yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw na xoolal bi lan la njëkk def Makka ah direct tawaaf wan leen ni ñuy tawaafe même bu dee du tawaaf boobu mooy ruknu bi mais wan na leen mooy tawaafu ruknu bi li ñu def nii rek lañuy defaat waaw tawaafu ruknu bi mooy tawaaful ifaada bi xew suba ci bésu tabaski bi en tout wane na ni ñuy tawaaf bi mu ñëwee direct lim def dafa wane na la ñuy tawaaf waaw dugg ci masjidul haram ci jàkka ji nuyu xajarul aswad commencé dox dox bu gaaw ñett yu njëkk yi ci des mu dox ko correctement normalement après mu daal di dem ci ginnaaw maqaam Ibrahim julli fa ñaari rakk ñëwaat foon xajarul aswad jàngalu leen tawaaf xamal kon xamal na leen ne nii lañuy tawaafi waaw bi mu paree ci lool fan la dem saa yu bayna safa wal marwa mu jàngal leen nan lañ koy defe ne leen ibda'u bima bada allahu bi wala abda'u bima bada allahu bi mu yéeg taw kow safa te loolu lépp waxoon na leen xudu anni manasikahum jël leen ci man ni ngeen di ay mu yéeg ci kaw safa ba muy jublu safa mu ne inna safa wal marwata min sha'airillah waaw ah. yéeg ci kaw safa def falam fay def wàcc dem ba ba ba ba ba marwa yéeg ci kaw def falam fay def wàccaat wan nit ñi def set yi ba mat commencé safa jeexale marwa wanu leen nu beneen nu ngoog du ruknu bayna safa muy ponk as-sa'yu bayna safa wal marwa wanaane laan kon na nuñ koy def bi mu paree foofu lan la def <coughs> hein mu daal di dem fa mu daloon ba yow mu tarwiya jot mu jóge fa ne leen ihlaal leen pour wan leen képp koo xam ne dafa tamatoo wala dafa def fasxu ajam def ko umra bu ko defee nii lay duggaate ci ak gi mooy day armaalaat te fu muy armaal mooy fa mu ne otelam wala néegam wala fa mu ne waaw mu kiisi tuwaa fam daloon ñu ahallu ñeneen ñi nga xam ne mooy saxaaba yi fecc woon seenu seenu aj ah def ko umra mu ne leen ihlal leen ñu ihlal xamalaale ci ne leen lii ilal abad la wa shabbaka bayna asaabi bayna asaabi yadayhi wa qaala bal abadin abad ñu ihlaale te waxu leen dem leen ahillu minal minal masjidil haram déedéet fañ ne woon lañ ihlaal waxu leen dem leen ba ci jàkka ja ndax boo gën a tedd waxu leen lool loolu lépp mu jàngal na ko dem Mina waaw julli fa tisbaar tàkkusaan julli fa ba ba ba fajar après mu jóge Mina dem Namira ah ñu defal ko fa tànt après mu dem fi nga xam ne mooy Batnu Urana ah allahu akbar allahu akbar ah mu xutba nit ñi ba pare ñu julli tisbaar ak tàkkusaan boole leen wàññi leen après mu door a jël gëléemam dem ci mawqif bi fi nga xam ne mooy taxawaay ba di Arafa loolu wan leen beneen pilier bi ci desoon muy pilier wu Arafa taxaw Arafa la station de Arafa la station de Arafa mu xamal leen ko kon wax leen nan lañ fay demee mooy ba'da zawal ci mooy li gën comme moom ni mu ko defe waaye kañ lañ fay jóge bu timis gi duggee ba leer ne dugg na fa lañ fay jóge waaw te ba Urwatu ibn Mudarris Mudarris at-Ta'i ñee di ko wax wax na ko nan ne ko ne ko man adraka salaatana haadi cay al jam'u ca Muzdalifa waaw wa ata Arafatin min laylan aw nahaara faqad tamma hajju wa qada tafafa mu jàngale ci lépp bam leer nañ fii mu ne li des li ñuy def mooy ne piliers yi jeex na benn ci des mooy Arafat mooy kii nu mu tudd ifaada bi ñu la waxoon sànq tawaaf bi am suba te tawaaf boobu noonu def wan na nit ñi nan lañuy tawaaf kon bi desoon suñu boroom matal na ko suñu boroom matal na pilier bi desoon kon nag yell na moos mu wàcce ci bés bu tedd nii bi yawmu arafa fi mu matalee li nga xam ne mooy xéewal mottalee xéewal bi mu def ci ñun matal ci suñu diine mu wàcc aaya bi la ca ngoon nga ca ngoon nga la nag waaw alyawma akmaltu lakum diinakum tey laa matal seen diine mooy mat na fu juróomi ponk yaa ngo shahaadataani jàll na ngeen xam ko iqaamu salaa jàll na ngeen xam ko sawmu ramadaan jàll na ngeen xam ko azzakaa jàll na ngeen xam ko haadal hajj mu ngi nii moo leen leer na mbir ya mat na ne leen ci moom wala tamu ne leen ci lii ma leen indil wala tamutunna illaa wa antum muslimoon waaw bu kenn ci yéen nag faatu lu dul ba muy faatu dafa nekk jullit na wommatu ci yii bu kenn tax yii nii ku mu nekk farata ci yow ngay déglu waxu ku mu man di doon ba defoo ko wallahi boo deewee di nga xam ne yow lam tamut yow deewoo la suñu borom wax de lam tamut muslima xam nga ne deewoo ci wommatu wommatu bu mat sëkk yi nga xam ne moom lañu ñu doon laaj xam nga ne defoo ko de waaw moo tax gis nga aj gi ku mu nekk farata ci yow nga naan nga toog naan fii doy nañu doy nañu suñu Makka ak Medina suñu dëkkub sëriñ yow baal ba nga dee nga xam bala ngaa dee sax nga xam waaw buur yàlla li muy farataal farataal na ko ay aji ta amul kenn ku mu wàcc bu ko mane amul kantaay yi ni nettali yi nga xam ne amul benn euh, mooy di di ko reprendre di ko nettali sax ka koy nettali sax boobu war nañoo seet kii kii nii est que bopp bi wér na waaw ku mu man di doon amul ku yàlla masa sàkk ci ummatu seydina muhammad sallallahu alayhi mu nekk waliyu wala mu nekk saxaaba wala mu nekk nit ku baax koo xamante ne nii man na aji makka man ko ta tey toog ne defu ko amut masula am existewul wala kooku seet leen da ngeen koy jiiñ la mu doon nee doonu ko waliyu wala boog du du du du nit ku baax waaw nit ñi nag dañuy bàyyi mbir yi dundu nit ak la mu bind di topp ay nettali yoo xamante ne nii amul dara lu koy dëgëral te nettali yoo xam ne ba nga ko déggee nga xam ne tout est waaw tout est jarul sax vérifier waaw kon suñu boroom matal lii lépp mottali xéewal gi mu ñu defal waaw def ñu booleen ci ummatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais xéewal googu mooy ñun ñu ngi nii quelque ñaata siècle mille quatre cent mille quatre cent quarante <laughs> jumaada thaniya lii xewoon la dix zulhijja le sam le le dim le vendredi c'était le vendredi neuf l'an euh, xool vendredi neuf l'an dix à dix après gàddaay yonent bi alei satu ñun ñu nekk en mille quatre cent quarante min jumaada thaniya mu mel ni affaire bi ñun dañ koo fekk loolu du xéewal gu yàlla matal ci ñun boole ki ñu boole ci xeet woowu mooy xéewal gi gën màgg lu ñuy defal allahu akbar mu ne wa raditu lakumul islaama diina ma gërëmal leen li nga xam ne moom laa nangu ne mooy diine ku ko fi ku ma fi présenté lu dut loolu xamal ne ne woo ci diine ndax inna diina inda allahi al islaam lay diine fi man boroom bi moom laa leen tànnal yéen xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole leen ci ngeen nekk ci loolu ngeen jàppe ko diine est-ce que suñu effort bopp la kan ci ñun ci ñu jiitu ak ñi mujj kan ci ñun la effort boppam may nga am méritu bokk ci xeetu naa muhammad lan lañ def sallallahu alayhi lan lañ defal yàlla lu tax ñu mérité ko tous defuñu dara lu tax ñu mérité ko lenn rek la dalika fadlullahi waaw lool kesee fi am suuratul hadiid yu'tiihi man yashaa'u wallahu dhul fadlil azim waaw lii de du dara lu dul du suñu effort du suñu njàmbaar du suñu juddu du suñu lenn fadlullahi rek ngëneelu yàlla rek buur yàlla mi nga xam ne moo yor ngëneelam yoote yi moo koy jox man yashaaw ku ko sopp kenn du ko forcer ci kenn kenn manula forcer naan defalal diw wala defalal diw ngëneel wala xëccal ngëneel ci diw déedéet te wallahu dhul fadlil azim buur yàlla wallahi mooy boroom ngëneel gu gu màgg gi buur yàlla mooy boroom ngëneel gu màgg gi kon yal na ngëneelam gokk yal na bu mu deñ di ñu ci dotti di ñu ci sotti di ñu ci jox amin wa ma zalika ala allah bi aziz loolu jafewul buur yàlla